baax la te moom riwaay am na riwaay boo xam ne ci moom la jaar comme bu yaay Umu Salama beeg yoo yële nekk ci sanadu al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi en tout cas daal ci gàttal mooy ne mbir mi noonee la léegi nag mu des benn mbir xam naa tey dinañu xaw a si sinon mu ñu taxawee rek affaire bi daa naa am benn problème ndax bii di ñëw kon lool kese la ñuy wax Ah, eh, du duggul ci loolu comme que ñu ngi fii moom bu yoboo rek ñu continuer bi nga xamante ne nii ñu ngi ci kon nag insha allahu taala ci noonu dañ naan kon salaatu tasbih dëgg la léegi ñenn ñi nag ni ñuy waxee dañ naan ñiy toppatoo xadiis sax dañ koy wéradil mais déedéet du du du luñ joyal de déedéet du luñ joyal ñiy toppatoo xadiis am na ñoo xam ne dañ ne wér am na waaw bari na yu ci da'if mais dañuy yenn yi sax wala ñu ne lépp da'if na mais yenn yi da'fu magul moo tax gis nga al imaamu Nawawi dafa mujj dëgëral ko imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi moom dafa mujj daal di dellu dëgëral affaire bi kon nag ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te Mawlaana Abdallah ibn Mubarak moom dafa jàppoon ne dëgër na ba moo tax bokk na ci ñi gën siiw ñi nga xamante ne nii ñoom dañ ko doon def nekkoon ñoo xam ne moom dañ ko doon respecté di ko def lu moom ah al imaam al Abdallah kii Abdallah ibn Mubarak al-Marwazi rahmatullah alayhim kon nag affaire baa ak ñi ñu la wax. ne borom ki nga xamante ne nii moom moo de sharaahu sharaahu al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi muy al Mubaarakfuuri rahmatullah alayhi ñoom ñoo ñépp ak ñi nga xam ne tuddal nañ la fii ñu bari que ne ñoom dañu ne lii dëgër na kon mooy dëgg la ku mel ne imaamu Ahmad rahmatullah alayhi dafa jàppoon ne fii benn xadiis wéru ci voilà. voilà léegi ak ñeen ñi la tuddal waaye mooy liñ la wax nii mooy li gën a dëgër que minimum am na darajatul xasan ba lool moo tax ku mel ni sax cheikh boobu cheikh bi génn àddina jamono yële def na deux ans benn cheikh bu ne woon Makka al Éthiopie rahmatullahi alayhi moom tamit dafa jéng ne mbir mi en tout cas moom def ko moo gën voilà mooy lañ jàpp ne malgré wuute yi boroom xam-xam ni kii nii yépp moom jombul moo tax xanaa Hanaabila rahmatullah alayhi même ku mel ne al imaam Ibn Qudaama lu abu Ibn Qudaama dama ko naroon a fàtte borom al nii nekkoon référence moom laa doon wax ne moom ak doomu tantaam euh, <laughs> doomu tantaam bi di al-Maqdisi wa Abdul Ghani ñoom ñaar la Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullah alayhi moo leen yar léegi ñooñu noonu ñoom moom al moom pourtant Hanaabila yi moom dafa ne loolu noonu moom daa jàpp ne lii dañ koy def voilà bokk na ci nga xamante ne salaatu tasbih ku ko man waxul na nag par force la waaw mooy sopp nañ ko ku man nga def minimum benn yoon léegi loolu leen ci ñëw léegi nag pour gàttal daal léegi kon ci kaw noonu gis nga kon leer na ne kon bari na ñu ne dëgërul waaye bari na tamit ñoo xam ne dëgëral nañ ko ba sax ne nañ ko jëfee voilà mu ngi noonu <laughs> léegi daal affaire baa ngi noonu léegi nag mu des waa salaatu tasbih moom lu euh, mu fa demee noonu ñu ne la non salaatu tasbih xam nga benn affaire la benn julli la boo xamante ni bokkul julli yi nga xam comme ay tisbaar ak tàkkusaan ak bu may naafila du ma ko jullee noonu ñu ne la ah non non bokkul loolu sax bokk na ci li tax ñenn ñi naan même Imam Nawawi ba muy njëkk a wax rahmatullahi alayhi ci Sharhul Muhazzab di euh, di di di di xaw a xadiis bi wérul ak waruñ koo jëfe mooy moom bokk na ci layam doon wax ginnaaw ba mu ne yoon yi dëgërul que ni en plus dafa wuteeg li nga xam ne moom lañ xam ci julli façon julli yépp yu ñu <laughs> yonente ma la saa saam jàngale façon bii moom benn la moo tax ñenn ñaar charge la ah lii dafa beru quoi waaye loolu insha allahu taala ginu lu dëgër wax nañ la li nga xam ne mooy gën a dëgër waaye mbir mi nag bu fi kenn ne diw moom nee na dëgër nga meew ko voilà déedéet ku ci nekk ma ne ka nga li nga ndoy ngay jàpp ku gis ne man gis naa ne bon yoonu xadiis yeeg yooyu malgré lii ñii yëpp wax màgg nañu waaye man daal man daal lu wérul du ma ko doxe waa waaw man daal lii ma waaw kooku bàyyi ko léegi nag yow mi jàpp ne ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko dëgëral ne malgré tout ça dañ koy jëfe wax nga jàpp ci loolu lan moo tax nit ñi mënuñoo nangu ne seen bokku jullit gise neneen ñu wuteeg ñoom niñ gise dañu fekk nekk baax ak i mbaax ba léegi alors que ay boroom xam-xam ay jahadi la te ñi wérul ñoo ëpp waaw mais bari na ñoo xam ne dañ koo a kon amul kenn du bërëbu ki ŋàññante kii di ŋàññi kii kii di ŋàññi léegi nag nañ jàll léegi ngan ma ne la kon wax naa la ne kon yow préparer d'avance que ne salaatu tasbih bokkul ak julli yi nga xam ne ne ah loolu koy wax nga ma ko waaw léegi nu muy demee nee na non ah, en fait salaatu tasbih sa lu tax ñu tudde ko lool mooy. subhaanallah yi day bari mooy sàbbaal yi ngay def ci biir julli ji day bari waaw waaw ràkka bu nekk quatre ràkka lay doon waaw quatre ràkka yoo xam ne ràkka bu nekk ñu ngi ci def soixante-quinze soixante-quinze tasbiixa waaw soixante-quinze muy juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay sàbbaal bi alhamdulilah bi ñu ko def ci benn ràkka yow léegi damaa la waaw xam nga lool rek yow fii mu ne mënuma limal julli goo xam ne bu dee bu dul laata xam ngay xam salaatu tasbih boo xam ne loolu la loolu la demee benn rakk boo xam ne soixante-quinze ma ne waaw léegi nag ñu ne la kaay al imaam ibnu abbas radiallahu taala anhu bi nga xam ne moo jaar ci baayam bi hmm? nga xam ne moom benn Eh, eh, nga xam ne xadis boobu eh, am na ñoo xamante ne ni dañ ko dañ ne xasan la ñenn ñi ne da'if la imaam Abu Daawuda as-Sijistaani moo ko ñoom imaam ibn ibn al imaam al Haakim naka bi al imaam al Bayhaqi ñoom al imaam Abu ki at-Tabaraani ñoom Abu Nu'aym rahmatullah alayhi al Asbahaani ci Hilyatul Awliyaa ak yu mel noonu ak yeneen léegi Mawlaana Ibn Abbaas dane léegi nag ñu ngi lay wax kayfiya bi mooy naka lañ koy defee mooy xadiis bi rek la ñuy mu jeex voilà pour bañ a guddal yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa wax euh, euh, euh, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mawlaana nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa wax bàyyi te di bàyyi mawlaana Ibn Abbas di al Abbas ibn Abdul Muttalib na ko yow al Abbas sama bàyyi tex radiyallahu anhu ne ko ndax duma la jox ndax duma la du duma la defal ay mbir defal la ay xéewal ndax duma la defal duma la defal waaw ne ko fukki jukko yoo xam ne fukki mbir yu baax yoo xam ne hein boo ko defee yow dinañ la jéggal sa bàkkaar yi yi ci jiitu yu mujj yu yàgg-yàgg yu bees yàgg njuumte yi nga def ak yi nga xam ne sax yaa ko tayoon ak yi nga xam ne ñoo ci tuuti ak yi nga xam ne ñoo ci rëy ya nga xam ne ñoo ci nëbbu ak yi nga xamante ne ñoo ci ne fàng ñoo feeñ léegi nag mu ne ko mooy lan mu ne ko fukki yooyu ma lay wax fukki mbir yoo yële mooy nga julli ñeenti ràkka waxoon nañ la kon salaatu tasbih ñeenti ràkka la taqra'u mu ne ko da ngay jàng ci ràkka bu nekk fii kulli rak'atin fatihatul kitab waaw yeneen fa léegi dañ bañ a ci commentaire ndax suñu waxtu fichier bi dañ koy dagg en parce que ñu ngi ci vingt presque vingt et un insha allahu taala kon mu ne da ngay jàng ci benn rakka bu nekk kon fatiha ak saar wa suura waaw léegi boo paree ca njàng ma ci rakka bu nekk ci ñeenti rakka yi noonu la faatiha ak benn saar ci saaru alquran yi léegi nag boo jàngee ci première ràkk nga jàng faatiha jàngab saar léegi lu ci des léegi nag ngay def dangay def lan da ngay fekk nga taxaw doo doo sujjóot de boo jàngee faatiha akub saar da ngay taxaw salli qaa'ima nga taxaw laata ngay sujjóot lan ngay wax nga daal di wax ne subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar nga def ko quinze fois fukk ak juróomi yoon subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar quinze fois waaw fukk ak juróomi yoon ba pare ci ngay door a rukkoo yaa ngi ci benn ràkk bi yow yaa ngi door a ginnaaw bi nga taree saar faatiha faatiha boog ak saar ak 15 fukk ak juróomi li nga xam ne moom lañ doon répété sànq léegi mu ne ko ginnaaw gi nga rukkoo boo rukkoo it moom ngay wax nga wax ko cette fois-ci fekk yaa ngi jàpp teg sa loxo ci sa bëti óom yi fukki yoon nga koy wax waaw fukki yoon. léegi yow del noter rek gis nga xam nga taxaw bi lañ leen wax quinze quinze fois ngay def lan quinze fois ngay boo taxawee quinze fois ngay def subhaanallah yi ñu doon répéter sànq boo rukkoo loobu dix fois nga koy def kon quinze plus dix doo am nga ko léegi yow jëlal sa calculatrice wala sa feuille de minute quinze après plus dix voilà boo paree bu ñu paree lépp nga totaliser xool ndax dinga nga am soixante quinze ah yaa ngi maa dégg nga ne la waaw waaw léegi nag kon mu ne booru koonee ba def ko fukki yoon mu ne ko su ma ginnaaw gi nga yëkkati sa bopp mooy nga jóg ci rukoon bi léegi nag boo jógee doo jóg rek après demander da ngay taxaw fa nga taxaw noonu daal di ko fay def fukki yoon kon yokkal ma fukku 15 plus 10 plus 10 voilà 20 plus 10 plus 10 égale 20 plus 15 yee du laata du 35 ma ne la waaw waaw ma ne la en tout cas bindal 15 plus 10 plus 10 nga ne ma bind naa loolu la te loolu mooy bu jógee ci ruqon bi 10 fois la koy wax léegi nag mu ne. ginnaaw gi boo ko waxee dix fois nga daal di rot ngir dem sujooti boo sujootee nga daal di ko fay wax fukki yoon mooy ginnaaw bu 15 bu njëkk bi moom yi ci desee fukk la mooy hayatu salaat fo mooy yow gis nga booy julli kii yi ngay def inclinaison yi sëgg yeeg yi ngay def noonu saa boo sëggee wala nga sëgg rek da nga ci def 10 voilà boo ko jàppee noonu rek mooy jàpp nga bu njëkk bi 15 yeneen yëpp 10 la ba keroog ngay sëlmal voilà mooy ba léegi ñu ngi ci ràkk bu njëkk bi kon boo demee ngay sujoot nga daal di koy wax li ñu doon répété sànq ba léegi mooy nga daal di koy wax fekk yaa ngi sujjóot dix fois kon fukk yokkal ma ci fukk googu léegi mu ne ko ginnaaw yi nga yëkkati sa bopp ci sujjóot bi léegi boo toogee noonu nga daal di koy wax fukki yoon ginnaaw yi nga sujjóotiwaat ngir sujjóot daal di koy wax fukki yoon ginnaaw yi nga sa bopp fekk ci euh, sujjóot boobale nga sujjóotoon nga boo yëkkatee sa bopp nga wax ko li nga xamante ne nii mooy fukki yoon léegi kon boo defee loolu lépp da ngay am soixante-quinze voilà muy e, e, juróom-ñaar fukk ak juróom léegi nag mu ngi nii ci rakka bu nekk nii ngay def ba ñeenti rakka yi mat sëkk léegi nag léegi nag mu ne ko bu dee man nga koo julli bés bu nekk defal boo bëgg ma ne bés bu nekk man ngaa def julli jii ñeenti rakka yii defal waaw bu dee nag manoo ko te manoo ko def ah kon àjjuma ju nekk mar marra mooy semaine bu nekk daal nañ ci def benn rawatina sopp nañ mu nekk bésu àjjuma waaw moo tax mu ne ko fi fii kulli jumaa léegi nag mu ne ko boo deful nag mooy bu dee manoo ko te manoo ko ah fexeel weer wu nekk daal na nga ci def benn yoon nu mu tuuti tuuti waaw bu dee nag manoo weer wu nekk fexeel at mu nekk nanga nga ko def benn yoon bu dee nag manoo ko dee kon nag sa dund gi na nga fexe minimum nga daal di ciy def benn lii la xadis bi wax lii la kon nag lii mooy salaatu tasbih moom la sëriñ bi alhamdulillah radiyallahu taala anhu wa arda ci gàttal lool sax lii ko léegi nag mu ngi nii waaw wax nañ la nag li nga xamante ne nii mooy li gën na dëgër insha allahu taala que ne lu ñu sopp la voilà moom la sëriñ bi di wax ne ne ah ne laa siyama laa siyama salaatuhu wa ajal barakatan kama rawahu man naqal mu ne laa mooy tasbix yële mu ne la kasrati baril ay tasbix aydan ba léegi wal fikar ak di xalaat ci sa wàllu borom li laa rawatina ci sàbbaal yi salaatuhu mooy julleem ja muy salaatu tasbix wa hiya ajal mooy li gën a màgg barakatan ay barke yoo xam ne yu fay toxol yu fay koy tukkee la ndax li suñuy li dégg nañ yonent waaye saa saa ci xadis boobee daal di wax Seydina Mawlana al Abbas ibn Abdul Muttalib kamaakeem ni nga xamante ne ni rawaahu la ko toxale daal di koy riwaaya man ñi nga xam ne ñoo naqal ñoo toxal wax joo jële jële ko ci xadis muy borom xam-xamu xadis yi wax nañ la ko soloo kon nag fii la bunt bi la bunt bi première fi nga xam ne fi la sëriñ bi daanale mooy fii après bii di ñëw lay def faslun fiiha mooy ab pàcc nag boo xam ne